anwaat zaata anwaat parce que anwaat mooy yi nga xam ne mooy dañ ko ci lonk comme que loo xam dañu ñëw di ko fa lonk waaw liñ fay lonk noonu seen jaas yi moo tax ñu naan zaatu anwaat fi nga xam ne moom la ñuy boroom lonk yi jaas yi ñu fay lonk ñu ne nag yeneen ci ma ne saab defal ñu loolu comme ça yéefar ñoom kuffaaru Quraysh yi seen façon bi ñuy def ñun ñu am tamit boo xam ne niroo nag lool ci lislaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne allahu akbar qultum walladi nafsu muhammadin bi yadihi kama qaala qawmu muusa li muusa alayhi salaatu wassalaam ij'al lana ilaahan kama lahum aaliha qaala innakum qawmun tajhaluun innaha sanam la tarkabunna sanana man kaana qablakum laa laa laa ndaw problème ndaw problème <laughs> ah ndaw problème yeneen ci ma lay saar saam bi ñu ko waxee lool mu ne allahu akbar buur yàlla mooy ki nga xam ne mooy ki gën a màgg lépp qultum wax ngeen yéen wax ngeen ngeen ne ma defal leen garab bu mel ni ñoom waa Quraysh ak yéeféer yi jaayukatu xërëm yi ni ñu amee woon di ko màggal ak garab yéen de wax ngeen waat naa ci ki nga xam ne bakkanu sayyiduna Muhammad sallallahu mu ngi ci loxo comme li waa ñooñu sayyiduna Muusa daal di woon wax sayyiduna Muusa ibn Imrana ala nabiyyina wa alayhi afdalu salatu wassalam lan lañu waxoon mooy li suñu boroom wax ci suuratul A'raaf aaya 138 ne ij'al lanaa gaaya lan lañ waxoon dañu ne ij'al lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha waa banu Israaïl dañu waxoon Seydina Muusaa ba mu leen dimbalee ñu ne ko mais nag léegi nag am na lu des comme nag da def ni waa égyptiens yi ñooñu ame woon yàlla ñuy jaamu yawit defal ñu ab yàlla boo xam ne ij'al lanaa ilaahan kama lahum aliha comme niñ amee ay yàlla yu ñuy jaamu ñoom Osiris ak Isiris ak ah, Amon Ra ak gaa yooyu ñun dañoo bëgg nga defal ñu mel noonu mu ne leen innakum qawmun tajhalun yéen di ay nit ñi yoo xam ne da ngeen a ignorant yéen leen ma ne bur yàlla dimbali leen coono gi ngeen newoon génn leen ci jaamu defal leen xéewal yu ne yéen lu leen buur yàlla di defal loolu lépp amu ngeen dara lu ngeen di wax ngeen bëgg a delluwaat ca ña yéefar ya di def innakum qawmun tajhalun yeneen ci ma lay saaf saam ci ne innaha sanan innaha sanan la tarkabunna sanana man kaana qablakum innaha lii mooy as sanan waaw mooy yoonu mooy gaa yi yoon bi am nga am na bu mu doon wax naan di ngeen topp tànki gaa yi ngeen jiitu woon ci ci mooy ci ci lu baaxul ba fu ñu teg seen tànk même bu jëloon seen tànk dugal ko ci ci ci paxu mbëtt sax ci di ngeen fa dugal seen tànk mooy suivisme aveugle boobu nga xam ne <laughs> gaa yi dañ doon wax lii yow nga foog ne yow miy déglu nii ñun suñu jamono jii <laughs> laa ilaa innahaa yonente bi alei satu salaam wax na dëgg assanam waaw moom la de mooy mooy mooy yoon wi nga xam ne topp li gaa yi leen jiitoon doon def waaw ñu mel nii nag mooy boo amee yu mel nii inna wajadna ah mooy gaa yi nga xam ne seen diine dañuy fexe bon gis nga dañuy fexe daal yow diine ji dina ci bari liñ ci njàmbaas yoo xam ne daanaka ci seen xërëm yi mooy ci diine diine yiñ ne woon lañ ko jële waaw loolu moom fépp la am gars dañuy jël loo xam ne seen tradition la woon ñoo xam ne ñoom seeni noon la ñu ñu ñu daal di koy peinture peinture musulman waaw mooy ñu jox ko couche musulmane une couche musulmane daal di koy peinture ba mu mel ni mbir mi léegi daal dafa jur dafa ci diine ji la bokk alors que masu cee bokk waaw ñoo ko créé de toute pièce wala dañoo gis noonu yi di ko def wala ñi nga xam ne du ñuy jullit ñu topp leen ci noonu di def ni ñuy def ba mujj nag waaye ko gis ñu foog ne gaa yi ci mbir yi la bokk bés ku fi ñëwati sax naan liy bokkuloon ci diine ji dañuy jàpp ne yow mii waxoo dëgg allahu akbar allahu akbar loolu moom loolu moom wolof kenn du ko jàngal moom waaw ñun xam nañ ci dara li ñu njàmbaas ci l'islam ji moo tax diine sénégalais moom wala islam spécificité afrique diine africaine yu bari bokkuñ fii mu ne même njibarkat yi sax dañuy jàpp ne affaire yi ci diine ji bokk alors que xam nga ne njibar moom jëlewuñ ko ci lislaam waaw waaw wa maa kafaru suleymaan walaakinna shayaatiina kafaru yu'allimuuna an-naasa as-sihr xam nga ne loolu moom sheytaane yee ko jàngale jógewul ci ab yonent muy jàngale li nga xam ne mooy magie déedéet kon loolu la mu ne innaha sanan lii mooy yoon wi waaw la na wat naa ne di ngeen yéeg sanana man kaana qablakum yoonu ñi nga xam ne ñoo leen fi jiiti woon ca riwaaya am na benn riwaaya même buñ duggoon juhra dabbin tàmbu mbëtt ngeen ci bëtëx yéegi ndax ndax lan ay roy dàq ngeen lu ñu def ñu def loolu laa ilaa huu li ngeen topp yoonu ñi leen fi jiitoon di ngeen topp seeni misaal jàpp ne ñoom ñooy lee modèles waaw waaw fii mu ne gaa yi jàpp nañ ne ñoom bala ngaa mën a nekk au Japon nga tubaabe waaw waaw nit ñi nga xam ne dañu naan bon xoolal xoolal yonent ma lay saa saa xam nga lii nii lii lan moo ko wutaleeg waa gine ne bon 31 décembre daal dara chrétiens yi kañ la ñuy màggal Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam ëppalewuñu ko. xam nga nu ñuy defa léegi ñun on récupère 31 décembre dañuy 31 décembre ba mu neex waaw waaye nag ñun ci sunna lañ koy teg waaw rien que di roy ñooñu ci lool rek premièrement yow kan moo la ne Seydina Isa jour boobu la génn naa la la la la juddu hada kalib loolu amul mais le fait di xool lu yéefar yi def ngay def loolu waxu ñu ñuy lekk ngay lekk loolu taxul ñuy wax. ñuy liggéey ngay liggéey di am euh, technologie ngay am di jàng ngay jàng loolu taxul ñuy wax loolu du loolu mooy ci wàllu gis nga ñii loo xam ne ci croyance ak ngëm-ngëm la jëm waaw mooy ñii loo xam ne dañ ko doon màggal mais jour yooyu tamit nga xam ne ku faaree ko fi teg di ko màggal ñun ñoo leen ko sax gina ay waaye nag loolu lépp laax du guléet ndax yonent maa lay saar saam waxoon na innaha la la sanan la tar innaha sanan la tar akabunna sanana man kaana qablakum wat naa ne di ngeen jaar yoonu ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon Allahu akbar Allahu laa ilaha illa allah xoolal rek réew yi nga xam ne jàpp nañ ne réew jullit jàpp nañ ne seen tardé li leen teguk tardé mooy li ñu fiy nekk di jéem a wax l'islam te kat yàlla xam na ne waxuñ l'islam gaa yi ñoo ñemee yàlla fan lañ doxale l'islam ba pare bëgg ñëw di def li leen neex ba gina tardé nag ñu ne léegi il se réveille léegi nag pour wane ne ñu ngi réveille way il faut libéraliser tout kii mœurs yi bon ay kii naan ay yii yooyu yépp léegi la xaraamoo ñu mujj ne loolu dara ne watu ci saw jaa moom temps yi moom waajala fam fay fay def moom wala iyaadu billah kooku moom bu jiitee foofu du baax waaw kooku du baax mooy moom jàpp ne mooy ñu mel noonu da ngay jàpp ne affaire bi yow li leen dal mooy lislaama leen ko teg alors que kan fan la l'islam waxee seen yooyu ñuy def ay ay ay jigéen du dawal oto ay yu mel noonu kan lislaama leen wax loolu tubaab yu yu nulaar yi nga xam ne kuffaar yi léeg-léeg sax c'est du c'est ci démagogie totale ñoo gën a xam ne lool du l'islam du l'islam moo ne jigéen du dawal oto ci luñ joyal jeex na loolu tradition c'est tradition la ndax mais ñu ne lépp ci l'islam la ñoom it nga gis ñi ci xamul dara nga gis ñu jàpp ne li leen dal peut-être l'islam gi ñu nekk naan dañu koy jéem a doxal moo tax wal iyaadu billah léegi nu ñuy def yi xaram baanaka yu bari ñu daal di koy commencer di di di daganam walla iyaadu billaah ngir la waaye loolu lool bu gulee yonent ma lay saaf saaf moo ne woon gis nga gaa yi fii ñu fi bari moo taxit <laughs> nga gis gaa yi daanaka daal léegi daal dangay mujj sax yow diine ji doo xamante ni mu lay nurool doo xam lan mooy moo tax ko xamul dangay ngay def rek parce que da fekk say baay di def ak ñi la fi jiitu woon alors que li ñuy def teguñu ko fenn lu dul sanana alladhina min qablikum ñi leen jiitu woon ci kuffaar yi ak ñi fi neen di ko perpétuer ba léegi ngeen di def fii mu ne xam nga ne 31 décembre au Sénégal c'est une institution non c'est waxu moom nekk férié loolu moom gaa yi laïc lañ mais ni ko gaa yi même kër imam bi rek ni ñu koy màggale jëndi togg yeeg ganaar yeeg yooyu nga foog ne fii nii xanaa liy korite la allahu akbar allahu akbar loolu imaam at daal dina koy soloo tamit imaam at-Tirmidhi imaam Abdurrazzaq rahmatullah alayhi tamit daal na koy soloo waaw kii e, xoola riwaay imaam Tirmidi bi boobu imaam Abu Waaqid al-Laysi moom moo nettali foofu xam nga riwaay bii bu wér la mais imaam Ibn mooy riwaay la e, xadiisu imaam Ibn Isxaaq bi bu wér la e, imaamu Ahmad wax naa ko imaam Ahmad tamit soloo ko ci musnadam waaw sanadam bu wér la imaam at-Tirmidhi ci imaam Abu Waaqid al la jaar tamit xoola imaam at-Tirmidhi li mu wax ci baabu ci kitaabul fitan baabu maa jaa ala tarkabunna sanana man kaana qablakum bunt ngi ci bunt bi wax ci fitna yi fitna féetewu ko kaw waaw fitna féetewu ko kaw ñoo tax gaa <laughs> mu yenn yi di ko fi nekk sax di ci sonn jële ñu ngi ko jële ci kuffaar yi ci premièrement loolu problème la waaw boo gisee ga non nañ continuer sax loolu dañu gaa yi imaam at-Tirmidhi mu ne kon baabu ci kitaabul fitan baabu bunta ngi maa jaa ci li ñëw la tarkabunna waat naa ne di ngeen waat di ngeen yéeg jaar sanana man kaana qablakum yoona ñi leen fi jiitoon mu ne moom imaam at-Tirmidhi haddathana Sa'id ibn Abdurrahman al-Makhzumi mu ne nettali nañu sama sëriñ di Sa'id di doomi Abdurrahman al-Makhzumi qaala mu ne haddathana Sufyan imaam Sufyan an az-Zuhri mu jële ci imaam az-Zuhri an Sinan ibn Abi Sinan mu jële ci Sinan di doomi Abi Sinan an abi waaqidin al-laysi mu jële ci imaam abu waaqidin al-laysi anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa bii nag riwaaye bii nii bu imaam at bi li ko wutaleeg fii xam nga fii bu riwaaye imaam ibn Sa'd bi la ne dane alxaaris euh, sayna abu waaqid ibn laysi dane ann alxaaris ibn malik nee na ba ñu génnee waaw di dem xunayn te fekk kuffaaru quraysh ak ñeneen ci arab yi dañoo amoon garab gu màgg bu xoo bu bu vert kuñ naan zaatu anwaat kantaan ak riwaaya imaam at-tirmidhi bi boobu dane ba ñuy dem fan la xaybar waaw mu ne xaraja ilaa xaybara mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa génn dem xaybar lamma xaraja ba mu génnee di dem xaybar marra bi shajaratin lil mushrikiina yuqaalu laha daatu anwaat yu'alliquuna alayha aslihatahum fa qaalu ya rasulallah ij'al lana daata anwaatin kamaa lahum daatu anwaat mu ne mu ne ah yonent naa saar saam gaa bi mu rombee garab gu mag bu ñu naan zaatu anwaat nit ñi di ci lonku seen seen mooy mushriku nañu seen jaas yi ñu ne yow ndaw yàlla li defal ñu zaatu anwaat comme ni nga xam ne ñoom lañ amee zaatu anwaat nee na yonent naa saar saam ne subhaanallah hada kama qaala qawmu muusa ij'al lana ilahan kama lahum aaliha walladi nafsi bi yadihi la tarkabunna sunnata man kaana qablakum loolu moo ñëw ci riwaaya imaam at-Tirmidhi bi mu ne lool ci Xaybar la woon waaye li gën a dëgër insha allah mooy xadis boobu wér na ne kene zaatu anwaat loolu ci Xunayn la woon ndax en plus mooy eh, te ñi ko wax gis nga alxaaris ibn ma eh, kii lu mu eh, Malik li mu wax dane ñun fekk dañuy door a dugg ci lislaam bi ñu génnee ci jaahiliya yàggul xam nga loolu saxaaba yi nga xam ne Medina lañ jógoon dem Xaybar ku ci naan yonent ba lay saab saab defal ñu daatu anwaat comme ni ñu defal comme ni ñu ko xamee mooy loolu ñooñu lislaam bi yàgg na seen xob muhaajiruun ak lamsaar yi nga xam ne Medina lañ nekk yàgg fa yonent ma lay saa saa dëkk boobu mooy ñooñu du ci ñoom la loolu li jóge mais ñii ñi mooy ñi nga xam ne Quraysh lañ ne woon doon dóoru dugg ci l'islam léegi comme ko dugg nañ ci l'islam seen seen pratique yañ doon def ñu bëgg nag loolu lislaam daal leen koy ñu daal di koy transposer ci l'islam waaw xam nga diine christianisme looloo ko rey papauté geeg yooyu yépp ci ci ci kii la amoon ci e, e, diine yi Rome bu yàgg googale fa la amoon païens yi ñoo doon def lool ay koo xam ne moo jiite diine ji yooyu lañ jël transpose ko niñ doon yàlla ci seen pay e, seen paganisme gi ci loolu lañ transposé christianisme léegi waaw léegi est-ce que yéen na bëgg léegi l'islam mel noonu mooy ñuy topp ñun suñu diine maam ya nan meloon ñu jël transposé ko moo tax xoolal gaa yu bari xàmb yi dañoo foog ne ci diine ji la bokk si am na ñoo xam ne pour ñoom xamb yi ci diine ji la bokk waaw am na ñoo xam ne pour ñoom pittaaw yi ci diine ji la bokk comme si seen lisaanul xaal danaan ya rasulallah ij'al lana zaatu anwaatin zaata anwaatin kama lahum anwaat ba moom moo moo leen wutale waaw mooy naka ngay dugg ci lislaam di la lislaam doy alquran yow ayatul kursi yu mos bu la mënula aar faatiha ak lixlaas ak yooyu bu la mënula aar ay turi jinnee lay aar est-ce que moo lay aar moo tax kenn du ci wér soow mooy sotti ciy xàmb moo lay aar moo lay aar xoolal ñi mu dal ñu leen di defal lool ndax dañuy wér jamais ñu wér dañuy tane keese li wolof njaay naan euh, ku xel mi dem du wér waaye jinne yaay jël congé looloo fi am ndax defal nga leen li sa xalil luy wax xalil loo xafisahullah naan gaa yi lenn ay bandi lañ seen misaal mooy misaalu ay bandi yu nekk ca ca ca bopp koñ ba fële ca biti àll ba saa bu ñu soxlaa ngeen jox leen dara yéene léegi mooy mooy misaalum jinde yi fàdd ga ay noonu la bu dee dañ leen di kii ngeen dem defal leen sotti leen soow ñu ne la léegi nga dem seen allié bi nga xam ne minal insi waaw ndax dañuy am al ci ins shayatinul insi wal jinni waaw ñu wax seen awliya minal insi léegi nag ñu ne ñoom ñooy taxaw fee ñooy ñooy kii seetalaat nga dem ñu ne la ah maaman yi nee nañ nanga ko nag woo xamante ni nii day ñuul kukku benn tànkam gannaaw ba mooy am tuuti lu weex nag woowu fexe leen ba am ko ngeen rendil ko ko fajar ca buntu almeria yu mel noonu lañ lay wax bu ngeen ko defee wala ngeen dem ca xàmb ya rend ko fa bu ko defee dina wér ñu def ko ah defal nañ leen liñ bëgg ñu bàyyi ko ñu génn mu ne gis nga nag bandi yi gis nga bu ñu toogee nii ba soxlawaat boo ñëwaatul gaaw def moo tax ab rituel lañ leen bëgg ñu koy def at mu ne wala weer wu ne ñu dem rey ganaar walla yooyu foofule wala dem am nuñ fa yóbbu bu ñu ko deful ñu duggaat waa ji ngir ñu jox leen mooy comme agresseur yu nekk ci buntu koñ bi rek ngeen leen di jox bés bu ngeen yéexee ñu jeexal dañuy ñëw songu leen ngir ngeen joxaat leen léegi ñun loolu moom nga xam ne lañ jàmbaas ci diine ji loolu bokkul ak li ma lay saar saam di wax la na tarkabunna sanana alladhina li ko di ngeen topp tànku yoonu ñi nga xam ne ñoo leen jiitoon ci kéeféer ci ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jiitoon ne woon ci lu neexul yàlla ngeen bëgg a jël lool boole ko ci lislaam comme ñi ñii ne utal ñu garab comme ñoom ni ñu ko amee loolu mooy comme que gars yi wasani yuuna yi xërëmkat yi ñoom am nañ seen kii ñi nga xam ne gëmuñ ay ay ay ay pagay lañ ñun nag buñ ñëwee ci lislaam dañuy am lu mel noonu waaw moo tax ñu bari ñu naan ay sëriñ lañ mooy ay buxaabakat lañ ay saaxir lañu ay magicien lañ waaw kon loolu ci yoon bi loolu xew na fa laa ilaaha illallaah ah imaam Abu Daawud ba léegi ci yoon bi ba léegi ci yoon bi imaam abu daawud as-sijistaaniyu raxmatullaahi alayhi dafa solo imaam alxaafiz ibn xajar nee na sanad bi bu xasan la mu ne wali abi daawuda bi isnaadin xasan min sa min xadiisi Sahl ibn al-Hanzali ci xadiisu Sahl ibn al-Hanzali ah, radiyallahu taala anhu wa ardaahu loolu nag imaam Abu Daawud dane xaddasanaa Abu Tawba qaala xaddasanaa Mu'aawiya ibn Sallaam an Zayd ibn Sallaam annahu sami'a Abaa Sallaam an as-Saluuli annahu haddathahu Sahl ibn al-Hanzali annahum saaru ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawma Hunaynin fa atlabu as-sayra hatta kaana 'ashiyyan fa hadarat salaatu adh-dhuhri 'inda rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa jaa'a rajulun faaris mu ne mu ne moom yeneen timaam mu ne kii imaam Abu Dawud as-Sijistaaniyu raxmatullaahi alayhi mu ne nettali nañu Abu Tawba muy Abu Tawba qaala mu ne xaddasanaa Muaawiyatu bnu Sallaam Muaawiya ibnu Sallaam an Zayd ibnu Sallaam mu jële ci Zayd ibnu Sallaam annahu ko moom sami'a dégg na Abaa Sallaam di Abu Sallaam an Saluuli mu jële ci Saluuli annahu ko moom haddathahu nettali na ko Sahl ibnu al-Hanzaliya Sahl di doomi al-Hanzaliya radiyallahu anhu annahum saaru ma'a Rasuulillaahi yawma Hunayn nee na dañu ànd ak Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñuy dem Hunayn mooy ba ñu ngi ci yoon bi min makkata ila Hunayn ginnaaw zaatu anwaat mu ne fa atlabu sayra hatta kaana ashiya mais dañoo dox di dox di dox ba jéggi dayo ci dox ci ba sonn ba ni ngoon di jote mu ne fa xadarat salaatu zuhri mooy jant nekk na au zénith baw commencé jeng julli tak tisbaar daal di jot fa jaa rajulun fa yonent bi alayhi salaatu mu ne am benn waay faarisun daal di ñëw ne hein benn waay boo xam ne ab cavalier la ku man fas la mu ne ko yaa rasuulallah inni ntalaqtu bayna aydiikum xatta tala'tu jabala kada wa kada fa idaa ana bi hawaazina an bakrati abiihim bi du'unihim wa bi na'amihim wa shaa'ihim ijtama'u ilaa Hunayn Allah mu ne waaye dafa ñëw ne mu ne ren ci ma aleyhi salaatu salaam mooy bi ñëwee ba àgg foofu ndeke am na benn waay boo xam ne ci armée bi moom dafa jiitu woon dafa gaaw rëppatal fasam lu yàgg daw ba jiitu ñépp après ba dellu si waat mu ñëw ne ren ci ma aleyhi salaatu salaam bi ñu taxawee foofu def escale foofu julli jot nee na mu ñëw ne ren ci ma aleyhi salaatu salaam mu ne ko. Eh, yaa rasuulallah mu ne ko yow ndaw yàlla li inni talaqtu man de dem naa bay na ay diikum jiitu naa leen bi ngeen bi ñu génnee Makka di ñëw ci xare bii de di dem ci xare bi ñuy dem nii jiitu naa leen ba ni may ñëwee ba àgg montagne tel montagne mooy montagne tel ak tel mooy turi montagne yi tudd bon waxul yan montagne la mais kaza wa kaza mu ne nee na ba ma fa àggee nag fa ida ana hawazin ba ma àggee foo fële ma àgg hawazin ma gis waa hawazin ma gis waa hawazin an bakrati abihim mais hawazin de mais ñoom ñépp a génn non ñoom seet ñoom hawazin ils sont sortis en force kenn bàyyiwuñu ko waaw bidonihim wa bi naamihim indi nañu seen alal yi seen soxna yi seen alal yi ak seen xare yi seen gàtt yi ijtama'u ila Hunayn Hunayn nag laa leen gis bërëb bi ma leen gis ñu es ñu nekk ñoom ñépp Hunayn lañ nekk ñëw wax ko yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne fa tabassama rasulullah waaw yonent mi alayhi salaatu wassalaam daldi hein daldi muuñ yonent mi alayhi salaatu wassalaam daldi muuñ bi mu muuñee lan la mu ne tilka ganimatul muslimiina gadan insha allah allahu akbar daalika tilka thiqatu billah tilka thiqatu bi rabbihi azza wa jalla waaw gis nga am confiance ci digub yàlla digéeb yà digéey yàlla yi bi mu ko waxee loolu yonent bi alayhi salaatu wa salaam daldi kontaan ne tilka ganimatul muslimiina gadan inshaa allah ne loolu mooy mooy lan ah de guerre la li nga gis noonu alal jooju ak lañ fa gis yépp loolu mooy màngum jullit ñi suba insha allah bu neexee yàlla loolu ñoom dañoo xëcc loolu lépp waaye ñoom xamuñ ne loolu noonu buur yàlla da koy wommat pour ñun insha allah <coughs> alhamdulillah bu soobee suñu borom léegi ah kooku ko ñëw indil information mu ne mu continuer xadiis bi summa qaala yonent ma ne saab saab mu jóge mu ne man yaxrusuna layla man yaxrusuna layla ana kan moo ñuy moo ñuy garde guddi gi tey waaw guddi gii ñu ne ana moo ñuy garde tey parce que <laughs> mooy alaxdu bil asbab jàpp ci sabab yi anakan kan moo ñuy surveiller garde monter la garde guddi gi ndax fii ñu nar a fanaan mooy bañ fa nee kon après ba guddi gi jot mu laaj ne ana mooy monter garde tey parce que armée wóorul gars yi mën nañoo ne xaaral ñuy def comme que yëg nañ ne ñu ngi ñëw dañuy bàyyi bu guddi ñu def ay embuscade bàyyi ba wóor nañu ngay nelaw ñu dal seen kaw mu ne ana kan moo ñuy garder tey hmm? guddi gi mu ne qaala Anas ibn Abi Marthad ana ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ana man yaa rasulallah yow ndaw yàlla li man maay garde maay monter la garde hmm waaw nga ne ma eh, Anas ibn Abi Marsad Abi Marsad de am na kuñ ci gisoon ma ne léegi nag c'est à toi de répondre c'est pas une question je ne suis pas le destinataire de cette question yow la je te retourne la question est-ce que mas nañu gis Anas ibn Abi Marthad ah si Abu Marthad ça me dit quelque chose ah al-Ghanawi mais est-ce que mas nañu gis Anas ibn Abi Marthad non non xaaral ma tontu la mooy ne loolu masuñu koo gis ah masuñu koo gis xam nga lu ñu gisoon kon lañ gisoon gisoon nañ Abu Marsad al-Ghanawi waaw gisoon nañ Abu Marsad gis nañ ko waaye amoon na doom amoon na doom muy Marsad ibn Abi Marsad moom it gisoon nañ ko dafa amoon Abu Marsad am doomam Marsad bàyyi Marsad marsad ibn abi marsad waaye dafa am doom buñ naan anas ibn abi marsad kooku nag ma suñu koo gis voilà léegi kon lu des man huwa anas ibn abi marsad anas moo doon turam di doomi abi marsadin al-ghanawi voilà kon famille yu Abu Marsad gis nañ ci tey buñ gisee kii muy ñett lañ gis muy moom ci boppam Marsad ibn Abi Mar non Mar Abu Marsad al-Ghanawi waaw Kannaz voilà Abu Marsad nu tuddoon Kannaz ibn al-Husayn gisoon nañu tarjama waaw xaritu Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib Kannaz la tuddoon Kannaz ibn al-Husayn moom abu marsan nag dafa amoon doom di naan abu marsan kooku gisoon nañ ko waaye amoon na beneen doom bu tudd lan anas ibn abi marsad waaw léegi dàkkantalam moo doon abu yazid waaw imaam ibn manda rahmatullah alayhi comme ni ko boroom usdul ghaaba daal di tuddee imaam ibn al-Asiir rahmatullah alayhi mu ne nee de imaam ibn Mandah de nee diggante abu anas bi ak baayam abu marsad bi kannaal moom moom vingt ans la ko mage mooy vingt ans la mage anas waaw loolu mooy la mooy bi mu amee vingt ans le kii dooru juddu kon da koo gudd xam nga ne ñooñu waaye mbir yi bu ko teg ci ay at baal rek yow del sabablu rek lu yàlla def noonu la waaw bul gis gaa yi takk rek nga naan naa takk ma nit déedéet te bu la kenn sonal say naa cheikh kadhalika wa nga wax ko la nga waxoon kadhalika kuntum min qabl fa manna allahu aleykum ku la narenti sonal ci waaye yéen célibataire yi leen di waaru xamal ko ne ah kadhalika gis nga suñu célibat gi ñu ne yow mii nii nga meloon kadhalika kuntum min qabl yow mii kuntum min qabl nii nga meloon ah boo moyul waa ji lay wax sax moom bi mu dencee matul at wala bu ko matee matagul juróomi at mu bëgg laa sonal sonal bu mitti alors que moom amaana kenn defu ko woon noonu fa manna allahu alayhi buur yàlla daal di koy xéewale waaw kon na la bàyyi yow ba nga xéewal ba buur yàlla xéewal la del sabab lu rek bul ne diw def na naa def déedéet def ko ngir jaamu yàlla bàyyee sa bopp borom bi tey sabab la voilà eh, léegi nag ñoom ñii kon imaam euh, Seydina Anas ibn Abi Marsad al-Ghanawi radiyallahu anhuma kon keroog Hunayn kon yonent mi alayhi salaatu salaam bi nga xamante ne nii ci la ñëw ci yoon bi ñu dox ba sonn mu ne kan moo ñuy kan moo ñuy garde guddi gi kan mooy monte la garde guddi gi ci riwaaya bu imaam imaam Abu Dawud waaye imaam eh, imaam an-Nasa'i daal dina koy solo xadiis bi imaam xadiisu sanadu imaam Abu Dawud saxiix imaam al-Hafiz Ibn Hajar nee na xasan la waaye imaam an-Nasa'i raxmatullaahi alayhi tamit daal dina koy solo na ko noon imaam al-Baghawi ak imaam at-Tabari ak imaam. ibn Mandah ñoom ñëpp daal dinañ koy solo ci yoonu Abu Tawba biñ la waxoon voilà muy xadiitu Sahl ibn al léegi kon bi nga xam ne kon ci lañuy dem Hunayn kon mu ne moom Seydina Sahl ibn al-Hanzaliya radiyallahu anhu dafa am benn waay bu ñëw na Yonent mi alayhi salaam benn cavalier bi ñu taxawee dox ba sonn ñu taxaw foofu fekk tisbaar jot am benn cavalier bu ñëw ne euh, yow yonent ndaw yàlla li de man jiitu naa la dem naa ba montagne tel gis naa fa waa Hawazin ñu nga bërëb buñ naan Hunayn daanaka bàyyiwuñ kenn indi nañ seen soxna yi seen doom yi seen alal yi lépp lañu indaale yonent bi aleyhi salaatu salaam ne tilka ganimatul muslimina insha allahu gada loolu de mooy màngum jullit ñi suba bu soobee yàlla léegi kon guddi jot yeneen ci ma lay saab ne man yaxrusuna layla ana kan moo ñuy monter la garde tey guddi gi qaala anas abi marsad seydina anas ibn abi marsadin al-ghanawiyaani radiyallahu mu ne ana ya rasulallah mu ne man ndaw yàlla li man maay monter la garde waaw nelaw leen waaw wóorul boo fi nelawee ba gaa yi songol te yëgoo ko il faut am kuy monter la daal loolu yeneen pale ko léegi mu ne ko man man maay monter la garde léegi yeneen ci ma lay saar saam ne ko nag farkab ne ko kon ni ngay def da ngay war jëlal fas mu ne fa rakiba farasan la mu jël benn fas boo xam ne moo ko moom moom Seydina Anas ibn abi marthad mu ne wa jaa ila rasulillah fa qaala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam istaqbil hadha ash-sha'ba hatta takuna fi a'laahu wala nugharranna min qibalika al-layla ah wala nugharranna min qibalika al-layla bi mu ñëwee war fasam ñëw nag yonente mi alayhi salaam di ko présenter ne ko nii laa ñëwee nee na ko man naa man maay monter la garde kan mooy monter la garde mu ne man mu ne ko kon utal loo war moom mu dem uti benn fasam indi yonent bi aleyhi salaatu ne ko gis nga xur wi ci xur wi hatta takunu fi ba nga kaw nga xam ne boo newee ci kaw da ngay tiim alentour yépp lépp loo xam ne luy ñëw la ndax gaay bu ñuy ñëw ci lëndëm bi dañuy ut loo xam ne dañuy yoraale ay jum wala yoo xam ne moom la ñuy niitloo ni ñuy niitoo yow nag nekkal ci kaw xur wi ca kaw yéegal ci kaw nga tiim xur wi ak koñ bi côté yépp mu ne ko nag wala nugarranna min qibalikal layl te nag fexeel ba buñ ñu wor tey jaare sa côté voilà mooy bu ñu noon yi dikke mukk mooy bul bul def lu tax nga manque de vigilance ba noon bi agsi ci ñun te doo ko yëg waaw waaw mu ne fa lamma asbaxna xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila musalla fa raka'a rak'atayn thumma hal ahsastum farisakum léegi ñu nelaw ba fajar ga bi fajar gi jotee suba jot ñu ñu yeewu nee ñu daldi julli yonent mi aleyhi salaatu génn ci mbaar mi newoon ñu dem ci julli waaye mu daldi mu julli ñaari ràkk mooy mu ju jiitaleen ñu julli waaw mu ne euh, Euh, mu julli mooy bu génn julli ñaari ràkk mooy ñaari julli ñaari ràkkaay fajar yi yi jiitu avant suba bi summa qaala bi mu paree mu wax mbooloo mi hal ahsastum farisakum est-ce que yëg ngeen am ngeen information ci suñu cavalier bi ki ñu doon ki ñu doon sàmbal ki ñu doon garde ci guddi gi xaalu ñu ne ko ya rasulallah ma ahsas naa ñu ne ko ah non yëguñu ko de amuñu ci moom nouvelle de yëguñu ko mu ne fa thuwiba bilsalaati fa jacala rasulullahi sallallahu alayhi wa yu yusalli wa yaltafitu ila sha'bi xatta ida qada salaatahu qaala abshiru faqad jaa'akum faarisukum biñ jullee ñaari rakkaay fajar yi laaj nit ñi ne leen ndax yéen ngeen suñu waa ji moom lu ngeen amu ngeen ci moom nouvelle ne ko ah ne léegi bi biñ noddee ñuy julli fuubi ba bi salaat ñuy julli julli jot ñu taxawal julli nee na yonent ma lay saar saam di leen jiite nee bi mu jiite léeg-léeg mu mu geestu xool ci ci kii bi ci xur wi mooy côté bi mu waxoon waa na Seydina Anas na nekk foofu ibn Abi Marsad ne ko newal foofu bu ñu gaay dikke sa côté boobu comme que boobu ba léegi fajar jot na te gisuñu ko muy julli di xaw a mel ni kuy geestuwaale ci côté boobu léeg-léeg mu ne xatta ida qada salaata ba ni nga xamante ni nii noonu lay pare julleem nga ne ma euh, euh, pardon pardon bala ngaa jàll parce que kon man mën naa julli di geestu mën naa julli di geestu kon euh, non affaire bi lenn la mooy istiqbaalul qibla parce que affaire bi istiqbaalul qibla la istiqbaalul qibla loolu xam nga loolu ci ci charte julli la mooy nit ki il faut mu mu xool fi penku fi maanaam penku qibla qibla qibla bi wute naag penku ñi nekk senegal la féete qibla la féete penku mais ñi nekk feneen féetewul qibla de penku mooy qibla bi direction de prière bla loolu féete ko loolu pour sa julli baax foog foog mu ma féete foofu boo fi ñëwee xam ne fii na nga féete feneen sa julli du baax léegi rek mooy nit ki buy julli moom li li nga xam ne mooy yàq julleem mooy mu féete ci xibla bi après mu tourner tourner goo xamante nii mooy lépp mooy kiiwam dënd beeg yooyu day féete na le day day mooy kii bi bu boobaa loolu moom mooy waaye léegi istiqbaalul xibla defatu ko xam nga lool moo tax eh, ñu lay wax naan ci julli bu dee ne danga am loo xam ne day gaañ comme ngay julli benn jaan fëll na le aw yat nekk sawet wet nga ko dóor ko ko mais fekk féete woo moyoo xibla bi mooy boo tourné féete kii xibla bi sa julli yàqu na kon loolu la mooy parce que da doon tourné lépp nii non day xaw a gestu tuuti après mu jeex voilà léegi nee na nag mu ne xatta wa xatta ida qada salaata noonu la doon def ci julli ji ba ni muy paree moom alayhi salaatu wassalaam qaala mu ne bi mu sëlmalee mu ne abshiru faqad jaakum farisukum dégg leen suñu seen cavalier bi ki ñu doon wëral ki ñu doon ki nga xamante ni moo ñu doon euh, moo ñu doon euh, garde monter la garde guddi gi muy cavalier bi daal dinay daal dinay ñëw mu ngi ñëw mu ngi dëgmal si mu ne fa ja'alna nanzuru ila xilaali shajari fi sham ñuy xool diggante garab yi ci ci ci ci xur wi waa ji ñu waxoon mu dem mu ne wa idha huwa qad jaa'a hatta waqafa ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waa ji dañuy li ñuy xool rek ñu gis ko muy agsi ba ni muy agsee ci yonent bi alayhi salaatu fa qaala mu ne ko mu ne léegi muy def compte rendu mooy yii doo xaar ñu naan la ay waloo fa def mooy xam nga li nga xam ne moom lañ la doon def loo boo ñëwee yow yaay rendre compte nga compte def benn compte rendu mu ne inni intalaqtu hatta kuntu fi a'la hadha ash-sha'n amarani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa lamma asbahtu talaatu shi'bayni kilayhima fa nadartu falam ara ahada fa qaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hal nazalta hal nazalta al-layla qaala laa illaa musalliyan aw qaadiya haaja fa qaala lahu rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam qad awjabta falaa alayka allaa ta'mala ba'dahaa. Allah Allah Allah mu ñëw ne di rendre compte yonent bi alayhi salaam mu ne man. damaa dem bi nga ma waxee ma dem damaa dem ba ni may nekk ci kaw xur wi fee tiim xur wi xaytu amarani rasulullah neewu ko xaytu amartani ba fi nga ma digaloon alhamdulilah non xaytu amarani rasulullah allah nga teggi nii mel ni du moom lay waxal nii waaw nga teggi nii kaw waaw fa nga xam ne ba fa nga xam ne moom la ma ndaw yàlla li yónni woon sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag foofu laa ne fa lamma asbaxtu ittalantu sha talantu sha'bayni kilayhima fa nadartu ara ahad bi fajar gi xare seentu naa ñaari xur yi fu ne xool naa leen waaye gisuma kenn gisuma ombre dara loo xamante ne ni mënaas la wala loo xam ne lu mën a susciter suñu sama attention la wala loolu gisuma fi kenn fa qaala lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne Seydina Anas ibn Abi Marthad al-Ghanawiyyan radiyallahu anhuma mu ne ko hal nazalta al-layla ne ko mais guddi gi wàcc nga fas wi nga yoroon wàcc nga ko est-ce que wàcc nga fas wi bi nga demee xaala mu ne ko laa moo wàccuma de illaa ba mu des wàccuma budul lu dul musalliyan ah julli naa nag ci guddi gi li may julli wàcc naa fas wi wàccuma lu dul bu ma yenn naafilu yu ma def aw xaadiya xaaja wala may faj aajob doomu aadama loolu daal moo ma wàcce siinoo budul loolu wàccuma fas wi fa qaala lahu rasulullah ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam ne ko qad aw jabta yow de matal nga waral nga mooy mooy lan mooy yow am nga ngërëmul làq nga ngërëmul sa borom jinaani am nga ko yow aw jabta mooy yow matal nga waaw xam nga aw jaba mooy rot na mooy ne moom jëfam ji mu def tey guddi gi doy na sëkk ci li yàlla soxla woon ci moom comme en tant que jàmm allahu akbar ndax taxawe bu mu taxawal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mission bu toll noonu ñépp tëdd di nelaw di xare sacrifice nga sacrifier say nelaw mais woo wax yow xam nga kii nee na la sànq ñun ñépp a sonn dañu dox ba sonn na bu naa fi sayr dañoo dox ba jéggi dayo ci sonn gi ñu taxaw julli jot tisbaar mais neewul ne bon waaye yow ah manu gaa yi def foog ne buñ nee def leen dara rek nga gis gaa yi di jéem a roccee ku nekk di xool feneen kenn du bëgg engage wu jël engagement te xamuñ ne loolu fa lu ñu ñuy rawantee waaw mu sacrifier ay nelawam coonam xo gisul coonam nelaw leen man maay garder waaw te leen wàccul fas wi ko yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko demeel noonu lu dul pour julli wala faj besoin naturel mu ne ko yow de matal nga moom alayka alla ta'mala ba'daha waratul ci sa kaw ngay jëf après après tey boo arrêté woon sa jëf yi boo arrêté woon sa jëf yi de toute façon buur yàlla am nga gërëmam ba pare mais est-ce que loolu mooy lan loolu taxawal est-ce que loolu mooy léegi bul julleeti bul woorati bul defati dara demal di naan sàngara di def lu ne bien sûr que tekkiwul loolu <laughs> mais xanaa xamoo ne lii nii Eh, boo seetloo kenn du ko wax koo xamante ni nii boo ko waxee waru man na koo dal mooy bu xamee ne yii garanti nañ ko war day dugg ci waru te nag buur yàlla walla ya'manu makrallah gis nga eh, eh, pexem yàlla mais buur yàlla yoonam newu ci mu jël la tàbbal la safara walla iyaazu billah kenn mënu koo forcer ci leen loolu moo tax wóolu pexem yàlla amul kenn ci boroom xam-xam yi wala yu ku dul da koy moytandikuloo ñi nga xam ne ñoo ay taalibeem ak ay ñi nga xam ne ñoo koy topp waaw mooy ne buur yàlla fa'alun lima yurid la lu ko neex képp dong lay def kenn mënu koo forcer ci dara mu ne la woon dinaa la dugal ajjana sax nga ñëw mu dugal la safara loolu mooy noonu mu fu la dugal noonu la te doone ah mais buur yàlla waxuma woon lii ah neewul woon safara la may dugal àjjana la ma wax mooy ne moom obligé wul bu la nee dinaa la dugal àjjana condition yam ca teg mu leeral la ko kan moo la ne loolu amul condition yum ci teg yoo xam ne yow danga koo fule mu jël lu dugal la safara mhm. il n'est pas obligé fa alul aji ji faakoon la li maa li ko neex képp lay def xoolal Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu mi yonent bi alayhi salaatu salaam wax yépp ni borom àjjana la jëm ak ngëneel yi mu wax ci moom yépp teewul da doon waaw naan bu ma dugaloon gis nga mëñoon buntu àjjana jël sama benn tànk dugal ko biir àjjana beneen bi nekk ci ginnaaw duggagul wóolooguma pexem yàlla mooy ba léegi wóolu ma ne dugg naa aljana mooy buur yàlla mën naa dugal sama benn tànk aljana mu génne weneen bi mu génne ko yóbbu ma feneen ba loolu duma wóolu ñoom ñoo ñu xam yàlla dëgg-dëgg moo tax fu ñu toll dañuy ànd ak xasiyatullah di tiit seen borom waaw pourtant dañuy am garantie yooyu mais dañuy mais du leen teewa du leen wàññi liñ doon def ci lu baax du tax ñu naagu mukk koo gis ñu wax lu mel nii naagu dugg ko loolu mooy wane ne pexe kooku bu moytuwul bu continuer noonu bu continuer noonu mooy kooku day yàqule moo tax boo seetloo ñi ñu ko wax ñépp saxaaba yi ko yeneen ma lay saa saa doon wax ay amul kenn koo xam ne dañ ko ko wax ci suba ga mu ne ah <laughs> yow nga gis ko ak ragalam yàlla wàññeeku wala muy def leneen loo xamante ne wuute nag lañ ko xame woon ci mbaax bu ko yokkul sax parce que ñoom ñoo xam buur yàlla fa'alun lima yurid waaw kon tekkiwul ne bul julleeti bul woorati mooy nekk ci même bu dee ne buur yàlla nee na la yow moom sama ngërëm làq nga ko xoola yonent bi alayhi salaatu wa salaam al qudwatul uzma modèle bi gën a baax te gën a rafet sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na da doon julli ba di naafile ba tànkam yi di di di di di néew yi mën na ko mais yonent mi alayhi salaatu salaam yow xanaa buur yàlla jéggalu nag li la jiitu woon ak li la li jiitoog li mujj ah est-ce que buur yàlla jéggalu lool mën na ko ndax duma nekk abdan shakura afala akunu abdan shakura est-ce que du ma nekk jàmm boo xam ne damay sant dong kese di sant yàlla kese <coughs> yonent bi aleyhi salaatu salaam moom mooy am loolu nga xam ne léeg-léeg bu yenn ouragan amee wala éclipse mu tiit waaw mu tiit moom moom mi mu ak ki mu doon ak ki mu doon buy julli nga dégg dënn bi ni muy riire ndax xasiyatullah ndax ku la gën a xam yàlla moo la ko gën a ragal te ñu naan la lii am nga ko du teex nga wàññi tarfatal ayni ci li nga doon jëf waaw gaa yi ñeem aljana ci àddina seen xol aljana la naqar dootu ci dugg parce que buur yàlla képp fa nekk wallaahi bu buur yàlla jëloon seen njaboot yi bu jëloon seen njaboot gaa yi ñoo gis ni waa ji daa triste kii de xam na mais moom ci xolam day day day ridaa lay am mooy buur yàlla gërëm ci li buur yàlla def waaw lu mu def noonu la moo tax loolu nit ku mel noonu bu ko wanee ci biir nit ñi nit ñi duñ ko comprendre dañ naan waa ji dafa mel ni ñàkk gi ñàkk ay doomam ay njabootam ay soxnaam da koo neex ñàkk gim ñàkk baayam dafa mel ni da koo neex alors que du moom fi mu nekk la mooy waaw moom dafa nekk koo xam ne du di muñ kese non dafa dépassé foofu dina muñ ah kay waaye àgg ci fu gën kawe mooy mujj nag ba àgg ci muñ ji loo xam ne buur yàlla lu mu def dalay mujj neex waradini rabbi bil waradini bil qadaa rabbi musabbirani ala bilaik ala balaika yaa raxmaanu yallaahu du loolu la wax nga may gërëmloo waradini bil qadaa rabbi musabbirani ala balaika mooy nga mujj sa dogal nga def loo dogal ma gërëm ko loolu la boroom kii di wax Seydil Hadji Malick radiyallahu nga def ma nekk koo xam ne sa dogal dama koy gërëm loo defati noonu la dama ciy kontaan def rabbi nii nga def may nekk aji muñaakoon di muñ ala balaika loo ma teg ci nattu moom muñ ko àgg ci rida gële nga xam ne ndax sa sa liñ may teg balaa googu sa dogal la kon kay waral li nii bil qada nga def may gërëm mooy kon mooy ji mooy mooy mujj nekk finalité musabbirani ala bala'ika ya rahman ala bala'ika ya rahmanu yallahu waaw nga mujj àgg foofu kooku nag mooy ki nga xam ne vraiment kooku nag buñ naan nit ku dundam neex kooku lu dundam neex ku àggul foofu su dund dese naa neex mooy nit koo xam ne mën na nekk foofu mooy ñi ko ñi ko wër ñoo ko yërëm waaw mais moom mu ngi dund aljanaam waaw lool mooy ñooñu buñ leen waxee yii sax du tax ñu wàññ ñu ñu wàññi dara ñuy def waaw Seydina Ali ibn Taalib lan la ko yonent mi alayhi salaam waxalul ci ay ngëneel yu mu am nan la génne àddina fajar ne la doon julli ji di yee nit ñi jóg leen julli ji jóg leen di leen soññ ñu dóor ko jaasi ci bopp waaw ci julli la doon dem as-salaa Omar lan lañ ko waxul lan la ko yonent mi alayhi salaam garanti bi muy génn àddina lu mu doon def da doon julli ah ñu jàmm waaw Seydina Usmaan la ko yonent bi alayhi salaatu salaam garanti lu bi muy génn àddina alxuraan ni ko man xam ne maay dul nuuray ni moo yonent bi alayhi salaatu salaam wax man yooyu yépp ak ngëneel yi mu wax ci man Usmaan waaye yow dem toog man daal samay mbir baax na déedéet moo tax Seydina Anas ibn Abi Marsad neewul ne ah alhamdulillah Eh, ñibbi naa sax waaye Hunayn fan man jarul ma fay àggaan ah. eh gars yi <laughs> ah ba boobu déedéet waaw. moo tax ñi ñu wax lii daanaka ñooy gën tiit sax nga ne ma waaye lu loolu man la mën a nekk ñi nga xam ne amuñu garantie yow nooy amee garantie di gën a tiit dañ naan la parce que da xam ne ki buur yàlla mi mi mi mi nga xam ne. en fait dara da koo tënkul nga war a xam darul nit waaw amul lenn loo xam ne dañ naan moo buur yàlla daal lii par force mu def ko loolu moo amul par force amul ci yàlla lu ko neex képp lay def bu ko neexoon yow mu faat la tàbbal la fu bon fu foo xam ne du la neex sa njaboot ak sa lépp te kenn mañu ci dara waaw tus la ci kenn dul man waaw hein kenn kenn moo tax te bu la ko defee walla yaxaafu uqbaha non buggal gi mu leen di teg amul ragalul conséquence du kippewul conséquence wu mu lay teg yow waaw ay dawal yërmande buur yàlla dudul nit nga naan ay dawal yërmande loolu jàllal loolu nit a ko am <laughs> sentiment loo jàpp ci nit mu am xamal ne buur yàlla soli na loolu te mooy ki maandu lu mu la defal looloo yey ci yow moo tax yii même bu la ko koo xam ne leer ni kii moom lu mu du wax lu dul lu dul wax la yenn yu mel nii sax bu boobaa nga war a gën a redoubler d'effort waaw léegi yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko qad awjabta falaa alayka allaa ta'mala ba'daha matal nga waral nga waratula ngay liggéey après tey parce que xam nga li buur yàlla dinaan li gi sopp ci xadiisul qudsi bi li ma sopp ci sama jaam kii muy jëf mooy li nga xam ne mooy li ma ko farataal mu def waaw mooy boo fi nekkee naan damay def ngir lu neex yàlla bu yaboo nga njëkke farata yi ndax nee na loolu mooy li ma gën sopp lu sama jaam di def mooy farata yi waaw yow bu dee dangaa war a joxe zakat joxe woo ko ba pare di jaay bu mbaax ci àddina bi di joxe ay chekat luñ la tudde ci conférence ngay joxe ki yooyu buur yàlla faalewul loolu ngay def ba léegi nii yow li la war defagoo ba léegi li defagoo ko ba léegi li la war defagoo ko waaw bala ngaa jaay saraxeek il faut li la war nga def ko kenn du naafila te defagoo farata fanaanee naafila te julleegoo gee dangay font kepp te fas yéenoo julli gee sa lool ban njariñ la am waaw kon mooy ne yooyu ngay njëkk nekk boo paree nag ngay def ci mu ne jaam bi deñ di ma jegeñ jegeñ lu ci naafile yu muy def ba ma sopp ko te bu ma ko soppee may nekk loxoom yi muy laale bët yi muy xoole loxoom eh, eh, eh, tànkam yi muy doxe ainsi de suite loolu mën naa nekk bés bi nga tàmbalee la buur yàlla de nangu loolu ci yow waaw la la sopp ci saase mooy am na koo xam ne en fait li tax mu dugg àjjana moom ba mu amee dix-huit ans wala seize ans la ko defoon alors que après li mu def yépp dara baaxu ci même bu dee ne dara ne buur yàlla la koy defal mais yéene di seetlu mais buur yàlla lenn rekk nga def mu xoole la loolu lu baax loolu dugal la ci àjjana yeneen yi faale mais noonu lay mën a amee ci ci contraire bi nga def benn boo tax yonent na saa saa am ne nit ki dina def benn mbir boo xam ne lu baax loo xam ne lu tuuti ci moom du sax bàyyi xel laa yulqi ilayhi baalan waaw buur yàlla tëmbeel ko ci safara foo xam ne ba waaye yow da ci ca lay pëtëx pëtëx di dem di dem ba yawmal qiyaamati du àgg du àgg du du du du laal foofa waaye naka noonu nit kiy defe loo xam ne du ci bàyyi xel mu amee ci ngërëmu yàlla mooy yow bés boobu nga am ngërëmu yàlla mais yow xamoo ci sa jëf yi yam la te même boo ko xamoon cela ne veut pas léegi damay arrêté dootuma jaamu yàlla parce que loolu alaamatu shaqaawa la ndax iblis jaamu na yàlla ci liy nettali ci ay ati at mais teewul fu mujje bañ ko sujjóotloo mu bañ léppam yàqu kon nan la la buur yàlla yi tege fii nga bañ non moo tax yii ak soññe la la gën doon ak du du mukk ak ak bàyyeeku waaw kon loolu la yeneen ci ma lay saar saam wax keroog Seydina Anas ibn abi marsadin ghanawi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ah moom nag imaam ab ibn Saad nee mu ngi génn àddina ci jamonoy Seydina Omar vingtième année bi ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la génn àddina radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waa kon xam naa tey foofu lañu yem ci ba léegi ci yoon wi ilaa Xunayn kon agsi nañ ci xur woowu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon fajar jot na ki nga xam ne moo leen garde woon di Seydina Anas ibn Abi Marsad al-Ghanawiyaan